ñu fa kaana ahlu shaami waa shaam te mooy julli ngaa foofu waaw waaw yamuruuna di romb bi ahli sawaami borom euh, synagogue yi borom kii ñoom tudd euh, église yi waaw mooy jàngu beeg yooyu fa yusallimuuna alayhim di leen nuyu fa sami'tum abi ma dégg nag sama baay ca booba yaqulu mu naan sami'tu man di dégg naa Aba Hurayrata Seydina Abu Hurayra radiyallahu yaqulu mu ne sami'tu dégg naa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam dégg naa ndawal yàlla li yal na yàlla julli ci moom te sëlmal te muccal ko mu naan la tabda'uhum bi salaam bu leen leen njëkki nuyu wattaruhum te na ngeen leen jañ ila adyaqi ko gën a e, e, xat ci yoon bi kon lii nii mooy li nga xam ne kon gis nga hadis bi daa am loo xam ne moo ko waraloon mooy li nga xam ne moo ko waraloon lii nag ginnaaw kon gis nañ taxriij bi gis nañ ñi nga xamante ne noonu la xadiis bi ñëwee ak ñi nga xam ne noonu lañu ko solowee walillahi alhamdu wal léegi nag mu des euh, ñaareelu jàngat ban lëkkaale la xadiis bi am ak ni imaam tudde bunt bi mooy imaam Abdullah an-Nawawi rahimahullah dafa ne baabu tahrim ibtidaa'ina al-kaafira bis-salaam waaw côté boobu lay wax côté boobu ci tarjama bi la indil hadis bi mooy bunt bi dama ñëw teg ko di leeral xaraamu ñuy tàmbali yéeféeri di leen tàmbalee nuyoo di leen njëkkandu léegi mu indi hadis sayna Abu Hurayra bi nga xam ne day fa jële ci yonent way saa saa mu ne mu wax ci loolu ci sujet waaw ci sulbul mawdu laa tabda'ul yahuda wala nasara bi salaam bu leen tàmbali di njëkk yahuudi wala nasaraan di leen njëkke nasara yi di leen njëkke li nga xamante ne mooy nuyoo lii tere la te al amru al al am nahyul mutlaq yaqtadi at tahrim waaw mooy tere goo xam ne buñ joyal la ci sharia bu amul luy ñëw du wane ne du du xaraamul loolu day wane ne dafa xaraam comme ni nga xam ne digle al mutlaq yaqtadi al wujub fekk saarif ñëwul luy wane ne mooy digle goo xam ne dafa joyal day wane ne loolu farata la ci li gën a dëgër fekk amul luy ñëw li wane ne ah déet loolu nekkatul farata looloo tax al imaam indi lii ma wax parce que yonent bi saa saa moo ñu tere ñun jullit ñu ne laa tabda'u al yahuuda ci yeneen yi laa tabda'uhum al yahuuda wan nasaara bisalaam voilà laa tabda'u al yahuuda wan nasaara bisalaam voilà bu leen euh, euh, njëkke ñi nga xam ne mooy yahuud yi nasaraan yi mu jàpp ne kon loolu tahrim la léegi euh, mu des mu des nag. kon première hadith bii la indi ngir régler lii wa kayfiyatu raddi alayhim loolu mu indi hadith sayna Anas bi mu ci teg gilaaye wa istihbaabu salaami ahli ala ahli majlisin fii muslimuuna wa kuffaar mu indi ñetteelu hadith mooy hadith sayna Usaama ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhuma kon léegi fii dañuy taxaw nag ngir nag ñëw masala bi imaam wax est-ce que consensus la mu wax ne dafa xaram ñuy tàmbalee nuyoo ñi nga xamante ne ñooy mushrikuuna yi mooy bokkaalekat yi ci yahuud yi nasaraan yi bu dee ñoom moom ñoom lañ tudd ñeneen ñaa ñi ala aw awlaa wa ahraam nga ne ma mais majus bi nag zoroastrien bi nga xam ne moom safara su sell si lay jaamu wala ki nga xam ne athée la wala ki nga xamante ni animiste la moom ay xërëm lay jaamu ay garab geeg ay ay ay ndox meeg géej gi esprit ba ca ndox maak wala forêt bi wala nangam wala esprit maam waa kooku nag ñu ne la loolu ala baa bi laa ñii dañ leen tudd parce que yi ñoom bu ñu leen tuddee ñoom dugalaale nañ ñëpp te ñoo gën a jege dëgg ci jullit ñi ci yéefér yi ndax joxoon nañ leen téere sauf que dañoo moy seenu téere lañ leen diggaloo ñeneen ñi nag ci ala baa bi awlaa lool moom à fortiori léegi euh, mu des léegi nag kon ñu ñëw ci lii nii waaw muy al imam hein an-Nawawi rahimahullah li nga xam ne euh, moom la wax li <laughs> moom la traité hadith bi ci al-Minhaj ah ci lii nii mooy li jëm ci ah mu ne waxtalafa al-ulama ci buntu biñ la wax sànq muy baab kitaabu salaam baabu nahyi an ibtidaa'i ahli al-kitaabi bis-salaam xam nga imaam Nawawi ci ci en fait euh, al-Minhaj benn méthodologie la ci yor bu ñëwee euh, imaamu muslim indi loo xam ne day gis ne imaamu muslim kat lii ci buntu bi lii la ci bëgg a wax mu tudde ko intitulé ko tudde ko nen bu ñëwee première hadith bi ci lay traité hadith yi ci tegu yëpp comme ñu indi ci bunt boobu mu indi imaamu muslim indi fa ñeenti hadith moom buy wax xadis bu njëkk bi ci lay traité masala yeneen xadis yépp ak buntu bi après bu yeneen buntu yi danaan rek sabaqa fil baab romb na ci bunt bi sabaqa sharhu loolu yomb nañu leeral ainsi léegi nag bi muy saraa xadis bi imam muslim en tout cas ñoom buntu biñ ko defal tudde ko ñu ñoom moom imam an-Nawawi bunt xadis bi mu njëkk indi muy xadis Seyna Anas nga xam ne euh, euh, mooy xadis ñu la wax ne moom la ci moom la ci imam an-Nawawi ci Riyad bi di teg suñu xadis bi di xadis Seyna Abu bi muy saraa boobu sarawaale hadith yi bii nga xam ne mu ngi ci biir imam muslim ci biir loko ko du la mu ngi waat mu ngi mu ngi ci ginnaaw euh, ak yi ginnaaw yeneen hadith léegi nag mu ñëw ne fa waxtalafa al ulama al imam an-Nawawi di traité hadith bi après nañ gis imaamul euh, Nawawi li mu wax imaam al-Hafiz Ibn Hajar li mu wax après ñu gis imaam al-Qurtubi borom tafsir bi euh, insha allahu taala <laughs> wala imaam al-Hafiz Ibn Hajar bon imaam al-Hafiz Ibn Hajar presque li mu wax euh, bon waxu imaam bon après on verra est-ce que nañ ko jël mais imaam al-Qurtubi dina am solo léegi kay euh, xoolal rahmatullahi ala al-jami' <coughs> rahmatullahi ala al-jami' mu ne hein al-imaam an-Nawawi mu ne waxtalafa al-ulamaa fi raddi as-salaam ala al-kaafir wa ibtidaa'ihim bihi en fait mu ngi traité waaral hadith sayna anas bee nga xam ne dane bimu ci teg waan anas radiyallahu anhu muy huit cent soixante-sept ah, annahu qaal qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha sallama alaykum ahlul kitaabi fa qulu wa alaykum waaw muttafaqun alayhi mu ne sayna anas mu ne yonent be ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam nee na bu leen waa ahlul kitaab nuyu na ngeen leen wax wa alaykum delloo nañ leen ko voilà <laughs> waaw mooy wa alaykum salaam àggul ci salaam bi wa alaykum kese léegi nag mu ne boroom xam-xam yi nag dañoo wute ci loolu waxtalafa al ulama fi raddi salaam ci dooy leen nuyu ala kuffaar ci yéeféri wabtidaa'ihim waaye it wute nañ ci tàmbali leen bihi mooy tàmbali leen nuyoo mu ne fa mazhabuna suñu mazhab ñun shafi'iyya yi tahrim ibtidaa'ihim bi rahmatullah alayhi mooy haram boo tax mu tudde bunt bi noonu bunt bi nekk ci réal bi tahrimu baabu tahrim ibtidaa'ina al kaafira voilà léegi mu ne ñun suñu ma mooy ne dafa dafa xaram tahrimu ibtidaa'ihim bi mooy commencé leen naan assalaamu alaykum moom loolu dafa xaram waaw wa wa wujubuhu ah wa wujubu raddihi alayhim waaye kanta fay leen loolu farata la waaw waaw loolu nag bi an yaqulu waaye léegi boobaa nan ngay faye wa alaykum ngay wax aw alaykum faqat su waa wa bi lool wabi loolu dina ñëw ci hadith sayna anas bi buñ ci ñëwee entre wa ndax da am riwaaya yoo xam ne dane wa alaykum yéen itam ak yéen itam yal na nekk ci seen kaw li ngeen ñu ñaanal beneen bi aleykum kese amul wax mooy na nekk ci seen kaw waaw léegi nag loolu nag la ne suwaa nga ne waa aleykum wala rek nga ne aleykum loolu moom mooy fay leen dafa nekk farat faqat léegi nag doo weesu loolu mu ne wa dalilu naa liy tegtale lii mooy tàmbali leen nuyoo dafa xaram te fay leen nag kanta loolu dafa nekk farata waaye nga tënku ci ni nga xamante ne mooy wa aleykum wala aleykum kefe mu ne suñu tegtal fi ibtidaa qawlihi sallallahu fi ibtidaa ci tàmbal leen nuyoo kene loolu dafa xaram mooy waxu yonent bi alayhi salaam qawlu sallallahu alayhi wasallam la tabda'ul yahuda wala nasaara bis salaam te mooy xadis bii ñu nekk imaam muslim ci biir la ko jàpp rek te gis nañ biñ koy taxriij léegi ni ñu ko soloowe mooy wax ji yonent bi alayhi salaam wax ci hadis sayna Abu Hurayra bii ne la tabda'u bu leen tàmbali njëkki al yahuda yahuud yi wala nasaara du caagante ne nasaraan yi di chrétiens yi bis salaam si nuyoo mu ne lii moom dafa leer waaw la mooy qawlu sallallahu alayhi wa sallam faqulu mu ne wax leen wa aleykum buñ leen nuyoowee ñoom waa ahlu salaam waa ahlul kitaab buñ leen nuyoowee nee leen wa aleykum wa bi hada alladhi dhakarna mu ne lii mooy suñuy dalil te lii ñu tudd nag an madhabina ci suñu madhab ne mooy madhab ñun shafi'iyyi yi qaala aktharu ulama wa ammatu salaf li ëpp ci boroom xam-xam yi ak daanaka la présente majorité ak daanaka salaf yi li ci ëpp lii lañ wax wa dhahabat waaye dem na ta'ifatun benn mbooloo ila jawaazi ibtidaa'ihim ibtidaa'inaa lahum bisalaam am na nag benn mbooloo ci borom xam-xamu l'islam bi yoo xam ne nee nañ boo loolu mën naa nekk eh, mën nañoo njëkk eh, ñi nga xam ne ñooy chrétiens yi wala yahuud yi ci nuyu leen mu ne ruwiya zaalika lool soloo nañ ko an ibni abbas jële ko ci ibni abbas wa abi umama ak al imam eh, abu umama wa ibnu abi muhayriz ak ibnu abi muhayriz wa huwa mu ne loon wa huwa loolu wajhun ab wàll la li ba'di ashaabina ci lenn ci Shafi'i yi suñu mbokk yi waaw ben wàll la ci ñoom mu ne lii lépp nag xakaahu nettali na ko al-Mawardi al-imaam al qaala waaye moom dane yaqulu assalaamu alayka waaw danaan assalaamu alayka wala yaqulu alaykum bil jam danaan assalaamu alayka te du wax alaykum ci loo xam ne ci pluriel lu bari la mu ne wax tajja wax tujja haula wala wax tajja haula bi umumil ahadith mu ne ñii nag wax bi ñi nga xamante ni ñoo wax lii ñoom fan lañ ko teg dañoo laye bi umumil ahadis ci hadis yi nga xam ne dafa général ah hadis nga xamante ne nii dafa général mooy yu général yi di wax wa bi ifsha isalaam di wax ci li nga xamante ne mooy wasaare li nga xam ne mooy nuyoo voilà ci loolu ñoom lañ teg mu ne wa hiya hujjatun lii nag moom ab lay la baatila la boo xam ne bu neel na li annahu aamun maxsuus bi hadis yi la tabda'u al yahuda wala nasara bi salaam loolu am la mooy dafa mooy mooy mooy afsu salaam bi yeneen saa salaam doon wax bi muy dóora ñëw Medina ak yooyu mais loolu du gis nañ sànq ni ñuy tàmbali hadith Seydina Abu Hurayra bi nga xam ne yeneen saa salaam dane eh, eh, du ngeen dugg àjjana lu dul ngeen soppante te du ngeen soppante lu dul ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen bëggante ndax du ma leen eh, digal loo du non du ngeen dugg àjjana lu dul ngeen gëm hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahaabtum qaalu balaa mu ne afshu salaama baynakum loolu xam nañ ne loolu julli ñu lay wax loolu loolu noonu loolu lañ bëgg war na waxe lool waaw mooy loolu afshu salaam loolu amul maxsuus la yonent bay saa bu ne tasaaree nuyoo tekkiwul que ne ci képp kenn déedéet ci ñu nit ñi la moo tax fii da ne ngeen bëgg àjjana lu ngeen gëm du ngeen jëm lu dul ngeen soppante ndax du ma leen digal loo xam ne bu ngeen ko defee ngeen soppante ñu ne lan mu ne afsu salaama baynakum loolu ñan lay wax est-ce la waxul yéeféri est-ce la fekk euh, ñu ñu ñu ñu ñu nuyoo kese ndax na leen dugg àjjana doono hatta tu'minu gëm googu mooy kon ñooñu il faut ñu gëm te boobu mooy dañuy nekk jullit kon jullit ñi lay wax moo tax mu ne lii moom tegtal la wala boo xamante ne moom baati la dafa neen waaw ba pare loolu leen leen di koo tënk mooy afsu salaama mooy loolu am waaw léegi buñ jëlee côté bee mooy côté boobu man maa ko waxaa imaamu Nawawi nag côté bi mu naan am mooy amul maxsus mooy hadis bii ñu nekk la tabda'ul yahuda wan nasara wala nasara bi salaam dafa tënk la afsu salaam waaw waaye moom ni ñu ne moo ñu ne bu moo ñëwaat nañu bu leen njëkkee yahuud yi yi ci nuyoo dee leen wasaare nuyoo kon am la woon dafa jooyaloon mu ñëw tënkaat ko nag ne nag ñooñu ñu xamante ne ah kon nag mooy ñi nga xamante ne mooy waa ahlul kitaab bokkuñu ci voilà waaw kon nag mu ngi nii mu ne kon lii la amul maxsuus bi hadith la tabda'u al-yahuda wala nasara bi salaam mu ne wa qaala ba'du ashaabina imaam an-Nawawi ba léegi mu ne lenn ci suñu mbokk yi Shafi'i nee na ñoom waxuñ dafa xaraam dañ ne yukrahu ibtidaa'uhum bi salaam non loolu dañ koo sib kese wala yaxrum waaye xaraamul mu ne wa hada da'ifun aydan lii itam lu neen lu lu feebal la lu ne lu lu lu woyof la tamit waaw li am na nahya li tahrim ndax tere gi yonent may saa saam ne laa tabda'u loolu ngir lu xaraam la waaw loolu lu xaraam la fa sawaabu tahrimu lii dëgg kon tahrimu ibtidaa'in mooy xaraamu njëkkale ja njëkkaleen ah, ah waxakal léegi ibtidaa' di leen njëkkalool alhamdulillah mu ne waxakal qaadi mu ne alkanta al imam alqaadi Iyaad rahimahullah almaliki almaghribi moom soloona an jamaatin nettali na jële ci am mbooloo annahu yajuuzu ibtidaa'uhum bihi li daruura wal haaja aw sabab waaw lii beneen wax la am ci borom xam-xam yi ñu ne non c'est que bu dee temps normal kese non loolu li imaamu Nawawi mooy loolu daa xaram ñu koy def waaw loolu dafa xaram ñu koy def euh, euh, euh, dafa xaram dafa xaram ñu koy def voilà ñu leen di tàmbalee nuyoo waaye bu daruura moo tax mooy dañoo loru waaw comme si waajoo xamante ne nii am na loo xam ne da koo war da koo war a te ñàkk ko war a jox ñooy ñoom ñoo ko gérer mooy yahuudi wala nasaraani wala ñoo xam ne du ñu jullit waaw bu demee kenn du ne ko yow boo demee nag bu leen nuyu te bu leen nuyu bi attention loolu dinañ ci ñëw parce que am na ñoo xam ne dañuy def amalgame ci côté boobu waaw kenn est bu leen nuyu mooy bu leen leen nuyu bi salaam Euh, lool vay bu ma ko baatee nga fat li ma ko euh, ndax maa ngi xool parce que timis bee ngi jege dama xamul soit bu ñu continuer insha allah amaana du ma ko fàtte waaye bu dee dañuy dagg ñëwaat amaana ma fàtte ko je ne sais pas allahu alam mooy euh, est-ce assalaamu alaykum bu ma ko waxul yahuud wala chrétien est-ce naa leen a wax en tant que wolof def waaw na ngeen def waay bonjour xam nga bonjour waxoon naa la yooyu ak asalaamaaleykum naa bon buongiorno good morning ah good afternoon loolu xam nga loolu wuute nag li nga xamante ne mooy mooy asalaama ah. léegi loolu est loolu nit ki <laughs> manu leen a wax lool kon te ci kaw loolu am na beneen masala bu muy indi boo xam ne en fait dañ ko mënoon nañ ko traité lu jiitu waaw mooy bi ñuy gis xadiisu bi Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ne eh, <laughs> Allahu akbar <laughs> ne yonent bi alayhi salaam dane bi nga xamante ne nii eh, eh, ci la bind yonent bi alayhi salaam dane kii Seydina Abu Hurayra mu nga xadis huit cent quarante six bi ci baab chapitre cent trente et un baabu fadl salaam wal amru bi ifshaa'i wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala lamma xalaqa allahu ta'ala aadama sallallahu alayhi wa sallam qaala idha fasallim ala ulaa'ika nafarun min al-malaa'ikati julus fastami' ma yuhayyunaka fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dhurriyyatika fa qaala assalaamu alaykum fa qaalu assalaamu alayka wa rahmatullah fa zaaduuhu wa rahmatullah muttafaqun alayhi hadis boobu diñ koy gis Seydina Abu Hurayra mu ne yonent bay saasaam dane yàlla bi nga xam ne kawe na te eh, eh, yéegu bi mu bindee Aadama sallallahu alayhi wa sallam suñu maam qaala dana ko demal nga nuyu ñële loolu it bokk na ci ci leneen loo xam ne dañ ko fàtte woon te bunt bi ñu génne woon tam mooy buntu bële doon wax naan nuyu ñi nga xam ne ñooy ñu néew di nuyu ñu bari loolu di ci doon dugg waaw mooy Seydina Adama alayhi salaatu salaam ki nga xam ne boroom bi moom kenn la ay malaaka yoo xam ne mbooloo la ñuy toog fee mu yonent bay saa eh, suñu borom ne ko demal nuyu leen loolu dañ ciy gis li yonent saa doon wax ne alqalilu mooy ki nga xam ne mooy eh, mbooloo mu néew mi ñoom ñooy nuyu ñi nga xam ne ñooy mbooloo mu bari mi loolu it manoon nañ ko ci jàng mais bon waxuñu ko woon <laughs> mu ngi doon kon boole ko ci loolu mooy bi ñu gis xadiis boobu xam ne gisoon nañ waa léegi <clears throat> malaaka yi euh, li nga xamante ni mooy dañu loolu mais ñoom arab lañ doon wax ko lëdit xam gisoon nañ ko bay maamal xam na xajar ne noo waaye waxuñu woon arab <laughs> lan wanewul new arab lañ doon wax waaw comme que ñu nag ñu leen saa saam di waxal araab la ñu daal di leen koy tekki lool la te loolu waxoon nañ la mooy dëgg parce que malaaka yi dañoo làkk maam aadama làkku doon arab léegi foofu noonu am na masala boo xam ne dafa suti woon ausie mooy waa léegi attends mais man salaam bii assalaamu alaykum est-ce mën naa koo traduire ma ne man lan <laughs> la man wolof laa yow ngay gérer bay est assalaamu alaykum man mën naa ñëw ne lan lay tekki laaj na boroom xam-xam wa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu lu muy tekk mu ne la mooy yàlla na jàmm nekk ci yow ak ay yërmandeem ak li nga xamante ne mooy barkeem man ma ñëw ne léegi laaj bi mooy est man lool man naa ñëw di nuyoo ma ne yàlla na jàmm nekk ci yéen ak yërma yal na jàmm yàlla ji nekk ci yéen wala jàmm nekk ci yéen ak yërmandee yàlla ak barkeem loolu est ce naa ko wax ci wolof yow gérer bi nag bon man du du ma dugg ci li ngeen <laughs> alpulaar bi daal di wax loole waaw waaw jamtan nag xaw ma nu fa demee noonu waaw du ma ci dugg da xaw ko waaw mooy ñu traduire ko wala man en français ma ne que le salut que la que la paix waaw que la paix et la miséricorde d'Allah ah et ses barakas sur vous est-ce que loolu man naa koo traduire noonu anglais bi traduire ko noonu manjaak bi traduire ko ci langam brésilien bi euh, euh, kii atabaskin bi ku nekk ak la nga xam euh, chinois bi ca ca ca li nga xamante ne mooy mooy mooy mooy mooy mandarin wala yeneen làkk yi nga xam ne ñoo am Chine wala ku nekk daal làkk ba nga xam italien bi traduire même kàddu yooyu rot ci na ñu traduire ko en français en langue ba mu xam est-ce que loolu mën naa nekk est-ce que loolu mën naa nekk premièrement mooy waa léegi bu ko waaj defee nag. est-ce que waa ji dégg loolu moom daa war a da ko war premièrement est-ce que mën naa nekk loolu man na waa ji da koo war a fay loolu masala waaw te bu boobaa buñ gisee loolu ci nga gisee ne <laughs> li <laughs> li Imaam Nawawi di wax mooy salaam bi ak salaamu boobu la ñuy wax waaw bu boobaa parce que ki ñëw ne moo nañ bàyyi ba ñëw ci masala boobu voilà bu ko defee bu boobaa mooy yow Euh, euh, euh, dinañ la wax insha allah li gën a lëng ci masala bi liñ jàpp selon ñun dañuy nootal kefe jàpp li nga xam ne moom lañ gis ci waxu boroom xam-xam yi ak alquran ak sunna li nga xam ne moom lañ gis ak jëfu salaf yi lan la ñu jàpp ne moo gën a dëgër waaw ku mu neex nag nga nootal leneen mbir mi nekkul wala ku nootal lu wuteeg li kii nootal ay wëtta ma ennemi nga nanga déedéet déedéet déedéet mbir mi saa ay wute yoo xam ne dafa existé woon waaw gis nga Imaamu Nawawi ci boppam ci biir Shafi'i yi loolu mooy seen biir waaye ci seen biir am na ñoo xam ne neewuñ ne tàmbali leen dafa xaram dañ ne dañ koo sib ñenn ñi ne non loolu sax garaawul wala <laughs> loolu la lay wax léegi est ce daa tax ñoom ñu nekk ay ennemis pourtant da ne ah qaala ba'du ashaabina woowu la wane ne leen ah wa qaala ba'du anbaa'inaa min ash-shaafi'iyyati ñoom xaraju an shaafi'iyya voilà yenn suñu noon yi ci Shaafi'i yi génn nañ ci sax bokkatuñ ci waxul lool waaw. moo la affaire yi il faut être il faut dal quoi waaw ay masala xilaaf yi gars yi jàpp ko sa waay ku jàppawul gisawul lii sama mazhab wala ni ma jàpp ne moom sëriñ diw mu wax loolu laa gëm nangam léegi ñu tag sa bopp nga nekk léeg-léeg gars su way dan way daa way nañ dem ndànk way diine ju du ay loolu ay teengal fii ay jàpp ne wala kenn warula waxi ma ne sawaay waay yi dañ doon wute ci masala waaw te du tee yonent bi alayhi salaatu salaam boole leen ñoom ñëpp ànd ak ñoom bu daal di dem masalaam julli bu leen julli lu dul ca Banu Qurayza julli fekk leen ci yoon wi ñenn ñi julli ñeneen ñi julli wuñu yeneen saa saa bi kenn def nga heure yow yow lu tax demoo lu tax ñii ba pare mu boole leen ñoom ñëpp xarit waa Banu Qurayza kon nag affaire bi dañ doon xadil say naana sox dañ doon tukki ñii woor ñii wooruñu waaw teg ñi woor duñu ŋàññ ñi woorul ñi woorul duñu ŋàññ ñi woor mais ñun ku ko fi def ñu jàpp na ah kon de day wane ni gëmatul sëriñ diw waaw waaw nangam ak nangam waaw ñoom diw ñun gis nañ leen bokkatuñ ci yoon wi gis naa leen ñuy julli di xabdu te loolu noonu sëriñ bi doonu ko won def ma ne yow demal toog nga naan lan <laughs> dafa am yoo xam ne est ci sëriñ bi lañ koy jële lii ba mu xewee masala yooyu ba mu amee sëriñ bi nga wax di doogul woon amagul woon feeñagul woon jamono ay masala yu amoon ba toog waaw léegi yow après nga bëgg a ñëw te ay borom xam-xamu l'islam bee ko doon def ñoo ko kii mu tegu fu leer nga bëgg ñëw génn nit ci parce que moom mu ngi def lu kenn ci bo yu ah yu bari def nga naan da ngay ñaan ñu ëpp sax loolu lañ def nga naan la ñun da nga loolu sa fanatisme la lépp li ko indi mooy ak réer ak ñàkk xam dara ba pare di jaayu xamaas ak ak ak fugg ci wàllu diina ci te xamoo dara wala yushadda diina ahadun illa ghalaba wallahi rasulullah waxatina dëgg. kenn du sànjaafu teengal diine ji lu dul dina ko noon waaw gis nga Imaam An-Nawawi <laughs> mu ne wa qaala ashaabina léegi kon masala yooyu insha allah <laughs> après insha allah nañ ci ñëw mu ne wa qaala ashaabina lenn ci suñu àndandoo yi kat nee nañu mooy Shafi'i yi ah mooy ñu bokk yukrahu dañ koo sib rek ibtidaa'u bi salaam ah. dañ koo sib mu ne walaa yox walaa yuhramu te loolu mu ne wa haadaa da'if loolu dafa dafa wéradi tamit waaw dëgërul li am na nahya li tahrim fa sawaabu kon liy dëgg li gën a lëng mooy tahrimu ibtida'i waaw mooy tàmbali leen nuyu alhamdulillah muy am lëkkaale li ñu doon wax neewul ñii léegi suñuy noon lañ déedéet mu ne wa hakka al qaadi loolu lii def gisoon nañ ko dañ koy répété waat ngir ñu jëlaat fil bi wa hakka al qaadi al qaadi Iyaad rahimahullah an jamaatin jële ci benn mbooloo boo xam ne dañ ne mën naa nekk non mën nañ leen a tàmbalee nuyoo li darura voilà lii lañ doon wax ci loo xam ne lor la aw xaaj wa wa wal xaajo wala aajo moo ko waral comme maam aajo ci ñoom wala man waru daal ma def lu dul nuyu leen waaw aw sabab wala loo xam ne daa am tax tax bu tax waaw waaw comme ñu ànd comme li ñu ñëwee dinañ gis Ibn Mas'ud radiyallahu anhu bi nga xam ne ci la doon nuyu Dihqaan bi nga xam ne ñoom ay majuus lañ mu mu ne ko salaamaaleykum taalib bi ne ko ah loolu ndax terewuñ leen mu ne ko haqqu suhba la waaw boo gisee ma nuyu leen kooku kon gis nga li tax moom daa gis ni mooy sabab sabab la <laughs> voilà no c'est que comme que dañu nekk ànd nii euh, wala compagnonnage wala ñu daje te tamit dañoo yàgg a nekk loolu ci loolu àq boobu rek laa ko nuyoowee du loolu waaw loolu kese la waaye fàttewu ma li yoneen saa salam waxoon voilà kon loolu <laughs> loolu ñoo ñooñu nga xam ne dañoo gis ne voilà mooy bu darura taxee wala aajo wala sabab wala tax tax bu boobaa loolu mën nañ leen a nuyu mu ne waxu wa qawlu alqama loolu mooy waxu alqama wan naxayi ak naxa al imam an-Naxa'i Ibrahim ibn Yazid an-Naxa'i euh, ñoo lii mooy seen wax voilà te seen wax ji jëfu imam ibn Mas'ud bi nga xam ne dinañ ñëw ci waxu imam euh, al-Qurtubi Abu Abdillah ci tafsir bi insha allahu taala euh, bi Seydina Ibrahim alayhi salaam doon nuyu baay bi bi muy tàggatoog moom waaw waaw boobu eh, ci aaya boobu loolu la ko al imaamu vraiment al imaam al Qurtubi rahimahullahu taala quoi billahi billahi billahi waaw <laughs> mooy ci suuratu Maryam quoi alayhi salaatu wassalaam bi mu ne eh, eh, qaala salaamun alayka sa astaghfiru laka rabbi innahu kaana bi hafiya ba muy wax ak baaji ah ca kaw yaa abati inni axaafu an yamassaka adaabun mina rahmaan an yamassaka adaabun mina rahmaan fatakuuna lish-shaytaani waliyyan qaala araagibun anta an aalihatii yaa Ibraahiim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya qaala salaamun alayka qaala salaamun alayka sa astaghfiru laka rabbi innahu kaana bi hafiya sastaghfiru laka rabbi innahu kaana bi hafiya voilà bi muy sara bi muy tafsir ay yooyu ci la indi masala bi lañ ci ñëw te boobu na di nettali Ibn Mas'ud bi comme ni ko ñoom al imam Ibn Abi Shayba rahmatullah alayhi daal di indee ci musannaf léegi daal di koy tudd ko waa léegi kii nu tudd euh, euh, mu ne kon euh, wa an al ginnaaw bi mu ne al imaam al qaadi Iyaad nag daal nay nettali jële ci benn mbooloo ko ne loolu mën naa nekk ñu tàmbali leen nuyoo waaye bu dee ne li darura à condition que ne dañoo nekk ci loru loroo tax waaw dañoo loru ah mënuñu def neneen lu dul daal di leen nuyu wala xaaja wala loo xam ne aajoo ko waral aw sabab wala tax tax. mu ne waan loolu mooy waxu Alqama ak an-Naxa'i rahmatullah alayhima mu ne waan al-Awzaa'i jëlee nañ ci al-imaam al-Awzaa'i euh, aalimu Shaam biñ doon wax sànq Abu Abdurrahmaan rahimahullah annahu qaala mu ne in sallamta fekk dañ ko ko laaj am na tamit ñu naan al-imaam euh, Ibn Uyayna waaw ma Ibn Uyayna bi ne wax mu ne waan al-aw loolu dinañ ci ñëw ci yaatal waan al-Awzaa'i mu ne jëlee nañ ci al-Awzaa'i rahimahullah mu ne in sallamta fekk ñu laaj mu ne boo nuyoo faqat sallama salihun boo nuyoo de a ah am na nañu baax ñoo xam ne ci salaf yi ñoo xam ne doon nañ mas nañoo nuyu malgré li hadis bi teres nuyu nañu ki nga xamante ne mooy eh, eh, eh, yéefér waaw boo nuyoo xamal ne ah am na ñoo xam ne ba ñu baax ñoo xam ne jotoon ñoom nuyu woon nañu ñoom nuyu woon nañu ay chrétiens yooyu wala dixkaan bi wa in tarakta boo bàyyee xadit faqad taraka bàyyi woon as-salihuna ñu baax ni mu ne wa qaala ta'ifatun min al-ulama am na beneen mbooloo ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu ne laa yurud laa yaruddu alayhim assalaam mooy beneen côté bi te masala boobu la ñuy gis ci xadis sayna anas bi ci xadis bi ñu topp ci bi kuene kenn du leen delloo nuyoo mu ne wa rawahu ibnu wahb wa ashab an malik mu ne lii nag imam ibnu wahb soloo na ko jële ko ak ashab jële ko ci imaamu malik rahmatullah mu ne noonu waxuma la tàmbali rek mais ñoom bu ñu nuyoo sax kenn du leen fay waaw wa qaala ba'd ashaabina waaye loolu xadis yee ko noot xadis ñooy wane ne donc dañ leen di woo fay kay wa aleykum ngay wax wala aleykum voilà mu ne wa qaala ba'd ashaabina lenn ci li nga xam ne mooy suñu euh, mbokk yi Shafi'i yi waxuma la ci fay yi nee nañ yajuuzu an yaqulu fi an yaqula fi raddi alayhim Ah, ci fay leen am nañ leen ci Shafi'i yi suñu mbokk yi wa alaykum assalam walakin la yaqulu wa rahmatullah hakahu al-Mawardi mu ne wa huwa mudha'if mudha'if mukhalif lil ahadith wallahu a'lam léegi mu ne eh, eh, al imam al-Mawardi ash-Shafi'i ah, waxoon nañ la moo jiitu imam an-Nawawi gisoo imam an-Nawawi naan bii imam al-Mawardi de suñu mooy Shafi'i la moom moo ko nettali ne am na ci ñun ñoo xam ne ci Shafi'i yi ñoo xam ne Eh, ñoom dañ ne bu boobaa man nga ne waaleykum salaam waaye bu leen bul àgg ci wa rahmatullahi di de bu ci àgg ak way barakaatu dore mu ne lii lu lu la ba pare wuuteeg xadiis nga xam ne mooy xadiis yu yeneen saa di tere lool waaw <coughs> waaw léegi kon mu ngi nii nii la ko al imaam al xaafidu an-Nawawi rahimahullahu tabaaraka wa taala daal di traité léegi eh, mu des. Hmm? <laughs> mu des nag euh, euh, euh, lan lañ mooy mooy kii al imaam al xaafis na xajar est-ce que jar na ko ah ah